أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du fa yaqulu al-imaamu al-haafizu Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallam fi kitaabul hajj baabu fasxil hajji ilal umra. an Abdillahi ibn Abbaas radiyallahu anhumaa annahu qaala umira annaasu an yakuuna aaxiru ahdihim bilbayti illaa annahu xuffifa ani almar'ati alxaa'id kon alimaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala ci buntu bi ñu nekk ba léegi muy indi ñetti xadiis yi nga xam ne ñooy mujj muy xadiis bi ci njëkk di xadiis deux cent cinquante et un muy numéro ñaar téeméer ak juróom fukk ak benn mu an Abdullah ibn Abbas mu ngi koy jële ci Abdullah di doomi Abbas radiyallahu anhuma annahu qaal meena umira dañoo digal annaasu nit ñi ay yakuna mu nekk axiru ahdihim lu mujj seen mujj app lu mujj la nga xam ne moom la ñuy def seen acte bu mujj bu ñuy poser bu ñuy def fii ci ak gi bu ñu fi ñëwee bil bayt na nekk ca néegub yàlla ba mooy nañu ko tawaaf boo xam ne ñuy aj wala umra lu mujj lu ñuy def na nekk loo xam ne mooy dañuy tawaaf ca néegub yàlla ba léegi nit ñooñu mooy ñan ñooy saxaaba yi umiran ñoom la radiyallahu anhu ak ñépp ñu ñëw seen ginnaaw ilaa yawmi diin ta fekkoonu bëgg a joon umra léegi nag mu ne illaa lu dul xuffif annahu kana xuffifa daal dina ñi hmm, nit ki bu agsee tawaaful wadaa lay wax voilà bu agsee war a ñibbi ne nekk lu mujj lu ngeen fiy def laata ngeen di ñibbi fii ci Makka bil bayti mooy tawaaf ko illaa lu dul annahu kana xuffifa woyofal nañu anil maratil haid ci jigéen bi nga xam ne dafa gis ay mbërëgam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon ci hadisatu sayyidatuna Safiyyata radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha te jundoon nañ ko ci jotaay bi ñu génn al imam Abdul Ghani rahimahullah muy wax ci hadis tegu di numéro deux cent cinquante-deux ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar mu ne waan Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala ista'dana al-Abbaas ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam an yabiita bi Makkata layaaliya mina layaaliya mina min ajli siqaayatihi fa adina lahu sallallahu alayhi wa sallam kon al imaamu Abdul Ghani mu ne waan abdillahi hadis bii nga xamante ne mooy abaa dernier bi mu ne waan abdillah mu ngi jële ci na Abdallah ibnu Umar di doomi Umar radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne nee na istadana ñaan na ndigal al abbas ka nga xam ne mooy al abbas la tuddoon ibnu du doomi abdil muttalib kañu naan abdil muttalib kan la ñaan ndigal rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ay yabiita ngir mu fanaan bi makkata fanaan makka layaaliya mina mooy guddi mina yi nga xamante ni fële ca aj ga mooy ginnaaw aj ginnaaw tabaski yi ñetti fan ya yële wala ñaari fan ya nit kay xaar foofu dafa mooy fan ya nga xam ne guddi julli yëpp fa dafa war di nekk foofule ca Mina Seydina al Abbas nag radiyallahu anhu ñaan ndigal yeneen sallallahu alayhi wasallam ngir mu permettre ko may ko moom mu bañ di fanaan fii Mina di dem fi nga xam ne mooy Makka di fa fanaan ndax fanaan fa ngir dem dina raw déedéet min ajli mooy layaaliya Mina guddi Mina yi mooy ñetti fan yooyu rek ginnaaw tabaski ji voilà léegi nag mu ne lan moo tax mu ñaan ndigal ngir ñu permettre ko may ko mu bañ di fanaan fa le Mina mais Makka min ajli en ndax li nga xam ne siqaayati nandal li nga xam ne moom lay nandal ujaaji ca maa u zamzam ndax loolu moom moo ko yore woon jamono yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam waa banu haashim ko doon yor famille yonent bi alayhi salaam tudal Abbaas nii ci loxoom la ne woon mooy di nandal ujaaj yi léegi nag bam ñaanee ndigal loolu le fa adina la yonent bi sallallahu alayhi wa daal di koy permetre alimamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi mujj nag ci bunt bi muy xadis numéro deux cent cinquante trois muy ñaar téeméer bi ak juróom fukk ak ñett mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala jama'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bayna al-maghribi wal-'ishaa'i bi jam'in li kulli waahidatin minhumaa bi iqaamatin walam yusabbih baynahuma wala ala ithri wahidatin minhuma kon nag mu ngi noonale bu mujj bi mu ne wa anhu moom ba léegi mu ngi koy jële ci wa anhu ba léegi mu ngi jële ci xadiis ba nga bi nga xam ne moom la jëli léegi muy ibnu umara di abdallah radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne jamaa daal dinay dajale an al eh, annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bayna al maghribi timis wal isha yi ak gée bi jam'in ca Muzdalifa Muzdalifa moom la ñuy wax jama boo déggee ñu ne jama bul foog ne mooy dañ naan ak dajale ci turu Muzdalifa yi la tudd la bokk <laughs> waaw ndax daje bu nga xam ne bon sayyidatu Adam alayhi salaam dañ naan sayyidina Adam bala daje sayyidatu Hawa ak yooyu ak yoo xam ne ko dem ci sharaa yi dina gën a euh, euh, tax lu gën a gis loolu le loolu le mooy jam dafa boole diggante julli timis ak gée lay wax euh, foofale bi jam'i jamaa bu njëkk bi loolu verbe la mooy jamaa dajale na boole na alors que bi jam'in fii mooy tur la ci turu Muzdalifa fay sawaye kon nag loolu bu ko jaawale léegi nag li kulli waaxidatin ah, julli bu nekk ah mooy timis ak gée minhuma bu nekk ci ñaari julli bi iqaama ci iqaam bu ci nekk da ko iqaamal walam yusabbih ta yonent bi sa salaam mooy julli mooy naafilewul voilà loolu la woon waxoon nañ la fële gisoon nañ expression baat bi walam yusabbih tekkiwul ne deful ay subhaanallah non mooy julliwul voilà dañoo tuddee julli di lenn loo xamante ne nii ci moom la bokk ah, kon julliwul baynahuma diggante timis beek gee mooy defu ci ay naafila comme na nga xam ne noonee lañ ko xame woon mu doon naafila bu julli woon timis après loolu après gee ak yooyu mu ne julliwul seen diggante diggante timis beek gee wala ala isri wahidatin minhuma te tamit wala te caagat wala déet ala isri ci juste ginnaaw waahidatin benn minhuma ci ñoom ñaar kon mu ngi noonu rek lii mooy hadith bi nga xamante ne nii mooy juste bi mu pare amul dara tuum naafila dugg ci timis du ci gée kon nag mu ngi noonu rek ah kon nag lii moo doon hadith bu mujj bi léegi nag al imam Abdul Ghani muy indi buntu bu mujj nag ci kitaabul hajj buñ ci paree ci bunt bi mooy jeexal nañ li jëmoon ci ibaadaat yi niñ ko boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi di di di di di di di di diviser entre jëf yi nga xam ne ay muamalat la jëf yoo xam ne c'est c'est acte culturel culturel nga pratique religieuse bi nga xam ne borom bi looloo tax mu indi ñu julli woor joxe asaka hein ak ak ak ak yu mel noonu dañ jeex boo gisee ak jàpp nga xam ne moo doon ci moo jiitu mooy ak moo la mujje ta fii moom moom la ñuy jeexal après dugg nag ci buntu muamalaat yi mooy yi nga xam ne yooyu nag ci jëflante la diggante julli ay mbokkam ak ñoo xam ne sax ñuy mbokkam mooy acte culturel la voilà comme ay jënd ak jaay façon yu mel noonu bii nag mooy yi nga xam ne jaam maxta jaamu yàlla kese ak jaamuñ na fa muy ngir def ko ngir borom léegi nag buntu bu mujj bi moom la leen nii moom al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy buntu nag numéro 47 mooy ñeent fukk. Euh, ñeent fukk ak juróom ñaar mu ne baabul muhrimu yakulu min saydihi min saydil halal baabul muhrim al mu baabul muhrimi ya'kulu min saydil halaal an abi qataadata al-ansaari radiyallahu ta'aala anhu anna rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam xaraja haajjan faxarajuu ma'ahu fasarafa taa'ifatan minhum fiihim abuu qataadata wa qaala sallallahu alayhi wa sallam xuduu saaxila albahri xatta naltaqi fa axaduu saaxila albahri falammaa nsarafuu axramuu kulluhum illaa abaa qataadata radiyallaahu anhum falam yuxrim baynanaa baynamaa falam yuxrim baynamaa hum yasiiruun iz ra'aw xumura waxshin faxamala abuu qataadata alal xumur fa aqara minha ataana fa nazalna fa akalna min lahmiha thumma qulna anakulu lahma saydin wa nahnu muhrimun fa hamalna ma baqiya min lahmina fa adrakna rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam fa sa'alnahu an dhalik qaala sallallahu alayhi wa sallam minkum ahadun amarahu an yahmila alayha aw ashaara ilayha qaalu radiyallahu anhum la qaala sallallahu alayhi wa sallam fakulu ma baqiya min lahmiha wa fi riwaaya faqaala sallallahu alayhi wa sallam hal ma'akum minhu shay faqultu na'am fanaawaltuhu al-'udud fa akalaha kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisiyu rahimahullahu taala léegi mu def buntu bi baabu mu ngi ko tudde buntu ak li baabu ak baabul muhrimi voilà baabu bunt al muhrimi wala nga ne baabu du mooy al muhrimu yaqulu min saydil xalaal voilà <laughs> ñaar yooyu mën naa nekk soit nga idaaf ko wala nga ne du mooy al muhrimu baabul muhrimi mooy bunt bi nga xam ne al muhrim ki nga xam ne dafa armal yaqulu muy lekk min saydi ci rëbbum al xalaal al ki nga xam ne moom moom moom moom armaalul voilà mooy kooku armaalul kooku lañ naan al xalaal nekkul ñu naan waaye doo xam dafa dagana ah, <laughs> <laughs> <laughs> mooy koo xam ne daal euh, euh, euh, dafa dafa dafa boobu armaalul voilà kon nag mu ne mu ne nag xadis bi ci indi min mooy xadis numéro deux cent cinquante quatre ñaar ak juróom fukk ak ñeent mu ne an abi qataada mu koy jële ci ki nga ne nii mooy abu qataada muy alxaaris ibn rabi rahimahullahu taala anhu wa ardaa Ah, radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi këne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa xaraja dafa génn xaaja te li nga xam ne woon moo doon kii woon mooy dafa jublu woon Kaaba ga voilà <laughs> léegi eh, bon li tax ñu wax lool lool nag ñi dem boo demee ci sara bi li nga xam lu tax ma wax lii quoi voilà boo demee ci sara bi li tax xaajan fii Euh, euh, en tout cas li gën a dëgër insha allah du ne da doon aji mooy dafa jublu woon kaaba ga voilà xaalam ne woon xaajan mu jublu kaaba ga am na bon ni nag man xaajan loolu mooy insha allah li gën a dëgër mais loolu lu tax mais xaajan bu dee ci kaw noonu man nañ nekk rek mu génn di aji waaye euh, loolu après seet leen voilà nag mu ne ah mu ne an abi kon nag mu ne dafa génnoon xaaja te moom xaalam moo li nga xamante ne nii mooy da doon aj wala nga ne rek mooy jublu li nga xamante ne nii mooy Kaaba ga zaadaha Allahu sharafa comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe nii léegi nag mu ne fa xaraju ma mooy sahaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum eh, nekk koo xamante ne nii dañoo génn ànd moom voilà génn ànd ak moom léegi nag mu ne biñ génnee fa sarafa ta'ifatan yonent ma saa saa wëlbati daal di jël benn benn ci ci mbooloo mi àndal saxaaba yi radiyallahu anhu benn côté bi minhum ci mbooloo moo mëne minhum bokk na ci ñoom fiihim ci ñoom Abu Qatada sayna Abu Qatada radiyallahu anhum wa ardaahum mu mooy mu leen benn côté ne mu ne leen xudu saaxilal bahri alhamdulillah yéen moom jël leen li nga xam ne mooy tafes jaar leen tafes voilà hatta naltaqiya yéen jaar leen tafes ñu ñu jaar ba ni ñuy dajee waaw yoon yi daje ne ca sëlëbo yoon ba fa axadu saaxil al bahr ñoom ñu jël li nga xam ne mooy tafes gi daal di dem falamman sarafu bi nga xam ne ci la ñu wëy di dem ahramu kulluhum illaa aba qatada ci la ñu ñoom ñépp ñu daal di ah, xarmal ba mu def li nga xamante ne nii mooy ah, Seydina Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom kese moo ci armaalul woon falam yuhim moo tax mu ne falam xam ne dara mooy comme que armaalul kon dara lu ñuy tere ku armaal ci rëbb dagg karaw dagg wee ak yooyu sëy yooyu moom moom concerné wu ko parce que moom armaalu loon falam yuhrim kon ñëpp armaal ba mu des moom fa baynama hum yasirun bi nga xam ne ñoom ci rek nekk noonu nag di dox mooy mbooloo moo mële rek is raaw ci noonu rek is al fujaiya soudain d'un coup jekk rek gis raaw ñu gis li nga xam ne mooy humra wax gis ay mbaam yoo xam ne mbaam àll yi lañu voilà mooy moom lañ naan zèbre ah zèbre voilà fa hamala Abu Qatada sayyidina Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu daal di hmm, yen mooy mu daal di song ngir dem rëbbi halal xumur mooy song li nga xam ne mooy mooy mbaam àll yoo yële muy li nga xamante ne mooy zebria ah, fa aqara minha atana mu daal di ciy jam rek daal di ciy jam kay di ciy oh oh ak àjjanti kay Eh, benn mooy eh, redd ci benn ci li nga xamante ne nii mooy akum rëbbam li nga xam ne mooy benn mbaam moo xam ne ci zèbre yi bu jigéen fa naa léegi nag mu toppatoo ko waajal ko ah fa nazalna ñu wàcc fa akalna min lahniha ñu daal lekk ci li nga xam ne mooy yàpp mbaam moomala de voilà summa ginnaaw gi qulna muy zèbre bi voilà summa qulna ginnaaw gi nag ñu ne é waa ñun anaqulu lahma saydin wa nahnu muhrimun waa ñun naka lañuy lekke li nga xamante ne mooy yàpp yàppu te yoo xam ne yàppu rëbb la te ñun ah ñun dañoo dañoo dañoo armaan ah ñun dañoo armaan biñ lekkee pare yàpp ñu lekk ci te mooy parce que laxmu sayd voilà mooy yàpp comme que dañuy feree yàpp rëbb mooy <laughs> ñoo ngi jàpp ne ah li am rëbb la voilà te ñun dañoo armal fa hamalna ma baqiya min lahmiha nee nañu daal di yenu daal di yóbbu na def ci suñu bagage yi li def ci yàpp mbaam mbaam zèbre boobale fa adrakna rasulallah ñu daal di dab nag yenente bi alayhi salatu wassalam léegi nag fa ndawal yàlla li fa sa'alnaahu an dhalik ñu daal di koy laaj nag ci lool ne ko wax ko daal mbir mi ni mu demee xaal yeneen mi alayhi salaatu salaam nee na mu nañu minkum ahadun ndax am na ci yéen kenn est ce que dafa am kenn ci yéen koo xam ne amarahu an yahmila alayha est ce que dafa am kenn ci yéen koo xam ne moo digal moo moo digal Seydina Abu Qatada ne ko way yow comme que arnaaloo demal songu kii rëbbal moom mbaam mbaam yi waaye ñu man cee lekk waaye ci zèbre yi waay ndax daa am kenn ci yéen ku ko digal aw ashara ilayha ko ko moo xam ci bët wala ci joxoñ na ay wan ko ko quoi même bu waxul ngir mu gis mbaam ya fa ñu ne zèbre yi léegi rek bi mu leen laajee loon xaalu ñoom ñu ne ko laa déedéet amul kenn ku ko digal te kenn junj ko xaal yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam ne leen kon fakulu ma baqiya min lahmiha ne leen kon nag lekk leen di des ci yàppam mooy loolu garaawul ndax moom rëbbalu leen ko te yéen joxu ngeen ko eh, digalu ngeen ko te gindiwu ngeen ko orienté wu ngeen ko gindu ngeen ko sax ngir mu rëbb rëbb ñu kon yéen rëbb ko ngir yéen loolu garaawul lu loolu lañ tere ki nga xam ne moo armal mu ne wa fii riwaaya am na ci benn boo xam ne la ñu soroo xadiis bi fa qaal yonent la saa saa am da leen ne hal ma'akum minhu shay est am na lu ngeen ci yoraale tuuti ci yàpp woo wala fa qultu sayna Abu Qataada radiyallahu anhu nee na ma ne naam ah am na lu ci def de mu ngi nii fa naawaltuhu al-adud ma daal di koy jox bi voilà jox ko bi. léegi fa akanaha mu daal di koy lekk muy mbagg mi ma daal di koy jox moom eh, mbaam ma mu daal di yonent wala saa lekk ko léegi nag sayna al imaam al maqdisi rahimahullahu taala mu indi na xadiis bu mujj ci buntu bi ta mooy xadiis bu mujj ci kitaabul hajj voilà kon muy xadis deux cent cinquante cinq nga xam ne kon buntu bi ñaari xadis képp lu fi indi mu ne an Sa'b ibn Jassaama al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu annahu ahdaa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam himaaran wahshiyyan wa huwa bil-abwaa' aw bi-waddin faraddahu alayhi falammaa ra'aa maa fii wajhihi qaala sallallahu alayhi wa sallam inna lam naruddahu alayka illaa anna hurum wa fii lafdin li muslim rijla himaar wa fii laf shiqqa himaar wa fii laf ajuza himaar qaala al-musannif rahimahullah wajhu haadha al-hadiis annahu danna annahu siida li ajlihi wal muhrimu laa ya'kulu maa yasiida li ajlihi kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala mu ne an Sa'b ibn Jassaama mu ngi jële ci euh, saxaaba boo xam ne moom moo tudd as-Sa'b ibnu Jassaama bi doomi Jassaama al-Laysi teg ko ñoon ci waa Banu Lays waa ah léegi mooy ca waaso woo wële radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne moom ah, ah moom moomale annahu ahda dafa jox addiya dafa jox li nga xam ne am nga yonent bi saa saam doonu loolu lekk sarax waaye bu dee addiya nga ko jox dina ko jël ahda dafa jox addiya li rasulillah ndawal yàlla li eh, ila ahda nabi dafa jox addiya yi yonent bi alayhi salatu wassalam himara wahiya mbaam moo xam ne mbaam àll moom lañ doon wax mooy zèbre voilà wa huwa fekk xaalam fam ko fekkoon jamono jooñ mooy bi abwa i mooy al aw waddaan aw bi waddaan wala waddaan voilà <laughs> mooy bërëb baatu doon ab waa mooy waddaan wala waddaan voilà mooy mooy bërëb boobale ab waa waddaan <laughs> faraddahu yonent bi saa saam daal di koy dellu faraddahu alayhi mooy delloo ko li nga xam ne mooy mbaam mi mu ko mi ko jox quoi <laughs> mu daal di koy delloo léegi nag falammaa ra'a bi yonent bi saa seetloo xool gis maa fi wajhihi li nekk ci xar kanamu as-sa'b daal. voilà moom daal bon mooy bon le fait boo joxe cadeau ba pare ñu delloo la xam nga loolu te bon nga ne ah maa du man damaa yàqule wala maa man yeneen tubaab yi saa saa mi tax nanguwul sama cadeau. voilà loolu quoi bi mu gisee yeneen tubaab yi saa saa que ne ah moom mii de <laughs> mooy affaire boobu marqué na ko daal léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam nag ne ko xaala mu ne ko moom sallallahu alayhi wa sallam innaa yëgal ne ñun de lam naruddahu alayka mooy delloowuñ la mm, euh, mbaam àll nii nga ñu nga ñuy jox addiya euh, illaa annaa xurum lu dul ne dañoo nekk ñoo xam ne dañoo armal lool kese tax dafa armal moo tax voilà lool kese moo tax voilà. comme que dama armal léegi léegi nag loolu moo tax <laughs> léegi léegi nag mu ne al imaam Abdul mu ne wa fii lafzin li muslim am na ci ay kaddu ci hadis boo xam ne al imaam muslim rahimahullah moo ko solo dane foofu li ñu addiyal jox ko moom Seydina as-Sa'b ibn Jassama as-Sa'b ibn Jassama mooy li may yonent sallallahu alayhi wasallam ko ko addi mooy rijla himaar alhamdulillah tànku mbaam mbaam mi zèbre ba wa la am na ci beneen kàddu dane shiqqa himaar mooy e, benn wàllu e, e, ab mbaam la ko jox mu ne am na ci beneen kàddu ajuza himar mooy ci ginnaaw mbaam mi voilà moom la ko jox léegi nag al imam Abdul Ghani rahimahullah muy wax nag benn mbir fii xam nga xadiis boobu gisee ak i yi ñu jógee Zubayna Abu Qatada bi tam nga ne weynam fa demee ni ñi ke ñeey dañoo ci rëbb ma quoi alors que fii yonent waaye saa saam dane moom bu ci lekk barke dafa armal léegi euh, looloo tax mu delloo ko léegi nag ay al imam Abdul Ghani rahimahullah di leeral benn mbir nag li tax pour nga bañ a nga xam la mun la demee mu ne wajhu hadha al hadith jubluwaayu hadith bii nii nan nga koy déggee mooy annahu kene moom yonent mi alayhi salaatu salaam zanna dafa amoon njort te nag yemul ci njort kese de euh, ghalabatu zanni la walaa mooy li ëppoon ci njortam te loolu mooy kol kal muhaqqaq day loo xamante ni noonu nii annahu këne moom nii siira li ajli mooy këne mbaam àll mii nii muy zèbre bi kii dañ koo rëbb ngir moom voilà mooy asaabu ibn Jahaama radiyallahu anhu da ko rëbb mbir mi ngir yonente bi alayhi salaatu salaam wal muhrimu te ki nga xam ne dafa armal laa yàqul moom du lekk maa nga xam ne siida rëbbees nañ ko li ajli yi ngir moom loolu kese la moo taxoon fële mu laajoon ñoom Seydina Abu Qataada ñoom àndaloon ne ko est-ce que daa am ko ko digal wala daa am ko ko voilà te moom ba mu koy rëbb rëbb ko ngir ñoom ngir boppam la woon mu def ko après te leen kaay leen lekk ñu lekk ñoom ñu lekk voilà léegi sauf que kii yore treize cent cent ëpp ci ñor tam lool lu nee la mooy lu mu xam la ne kii da rëbb ngir indil ko yore treize cent cent alors ki armal non seulement moom moom du moom du rëbb waaye du lekk li nga xamante ne ni laa yàqulu ma sida li ajli du lekk li nga xam dañ koo rëbb ngir moom kon fii déedéet aj yem fii la muamalaat yi yem mooy non non non fii la eh, eh, eh, mooy mooy ibaadaat yi voilà yi jëm ci buntu bi fii yem kon nag fii bii di ñëw nag ñu dugg ci wàllu muamalaat yi muy kitaabul buyu inshaa allahu taala wallahu taala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa